لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع القنين waxaadani ilay bitaani min baadi ma sababi taxayri wa jarrani fi ilal ulumi wal fawsi wal amali bil mahrumi summa salaatu bi salaamin. naka nga tudd. Dieynaba Faye. Dieynaba depuis kañ yaa ngi eh, am eh, jàngoro bi. mois de décembre. décembre bi passé waaw. man jëmb bee. maa ngi dëkk Darou Khoudoss. man mën naa ni mois de août bi passé laa am maladie bi à cause d'une grossesse ak hypertension boo xam ne du wàcc jamais. man xanaa keroog bi ñu tegee Ila Touba bi keroog guddi googu la ma daaneel. man feebar bi jël naa ko fii def ko fi di ko fi jël si ren def ko ñaari at waaye boobu xam ma feebar bi. nga dee wax na feebar bi tàgg kanam ñu indi ma fii. man depuis 2009 2015. bientôt 5 ans. bientôt 5 ans j'ai fait commencer à Dakar. yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil jamiana bi lutfika al jamil wa kun lana kulli najaatin wa falaa wafiqna li sawaabin wa salaam wa tuxrina bi fil ma ولتكفنا عن فعل ما أبختا ولا تكن مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سمان وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاعة بجاهس اليوم وجاع من ونيس aywa sama yaram bi doon naaw. ah yëpp. ah kon dawal boobu dikkee woon sama tànk yi di nit di wax ci biir. non non dem hôpital déedéet avant may dem hôpital sëriñ laa njëkk soog ñu hôpital olof ñu ay garabu olof waaw ba après ci nga doog ci lañ doog a xam ne que da ngaa amee insuffisance rénale waaw dañ koo yéex a xam bi nga ko amee lan la la lan la la def tiit nga wala tiitu mën na feebar ba xaw ma ko woon comprendre e e ma woon foofu. yaa ngi doon jàng école. waaw maa ngi doon jàng waaye année bi jàng na. ba léegi sa njàng dafa yàq. waaw. say parents dundee ak yow feebar bi seen waa kër. Mm. te ñu ngi lay jàppale bu baax. waaw ñu ngi lay jàppale bu baax. léegi jalis bi day day dina metti après yan effet lay def suñ suñ la jalisee nii ba pare. du metti de. xanaa bu ma tension bu liyee rek bu yéegee. garab yaa ngi jël normal. waaw maa ngi koy jël normal. instant yi da nga arrêté jàng bi. waaw arrêté naa ko tamit naan déwén su liyee ma jàng. man commencer à Dakar dem Dantec jóge doon Dantec dem Asofal def naa fa 2 ans. maa ngi doon fay cent vingt mille francs par semaine waaye depuis deux ans yoo xam ne cent vingt mille par semaine loolu daal doy na waar ndax boobu métti na trop trop trop trop ndax asufaal daal nga gis ku ñëw du mën am sa benn njëgu si benn séance waaw on se cotisait des fois une bonne volonté ñëw jël engagé ni moom mooy fay waaye ça tout à chaque fois su ma ñëwee samay visite dañ may wax ni ma sa bi dafa yéeg lu bari finalement benn guddi laa tëdd ba une heure matin yooyu ma sentir ne maa ngi sañe ñu yóbbu ma ci clinique bi ma doon visito ñu évacuer ma fii fii nii Matlaboul Fawzayni bi ma ñëwee ñu defal ma opération ma ñàkk sama doom après ñu yóbbu ma réanimation bi may yeewoo gis naa ne ñu may indi may def dialyse def naa plus de vingt séances après ñu génnee ma léegi biñ ma génnee ma dem sama kër mais terewul docteur Dahaba mi ngi may mi may jox ay rendez chaque chaque di ma ñëw ñu may traité mais finalement mu xamal ma ni ma rein bi yàqu na faaw ngay ñëw di def si ay séances dialyse noonu laa duggee ci centre bi. léegi euh, problème boobu nga yaakaar ne manque de suivi la ci grossesse bi wala wala lan la. waaw manque de suivi la ndax clinique bi ma demoon à chaque fois bu ma demee visite dañ may wax ni ma station bi wàccul mais defuñu ci benn effort ñu ma évacuer ci benn hôpital pour ñu mën ma dimbali ci loolu loolu erreur médical la ndax xëy na suñ ma teeloon indi fii xëy na kon du ma ñàkk sama rein. Mhm. num la feeñoo noo noo ko yëgee. nu ma ko yëgee feer bi daal damaa dem ba di ma yàgg mu di ma ñiisaan di ma ñiisaan di ma ñiisaan mu jàgg bi mu demee ba di ma tàkk nag damaa néewi ba toll noo xam nii sama baay ñëw fi ñu entraîné sama borom kër bi indi ma sama baay daal di ñëw daan na kii dañ koy génne ndax saytaane ko jàpp sama borom kër bi nag du ma ko génne bàyyi koog man léegi si bi ñu defee noonu ñu entraîné ma fukki fan ak benn docteur daa mi rek maa ngi koy sant. لنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات وناجنا بجاي من دعوى ولتكفنا كسبا ولهوا ولتكفنا عوام لا يغني بك ودابا أخينا يا مغني يا الله مغفرتك المؤمرة أوسع من سنوب ياس مولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نسيب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل حين كل عين mais lu koy gën a aggravé la ñu mën a wax mooy inadéquation bi entre suñu environnement ak notre hygiène de vie malade yi foofu lay jógee léegi yow soo xoolee environnement bi lan la yaa ngi si chambre climatisée yow sa bureau ngir njëkkante waxtu wi rek wala ñu koy jox kàddu gi dañuy njëkk a jox euh, nattangoom di Mandela Thiam su ko defee dana def benn introduction léegi su ci noppee nag door a jox docteur su ko defee mu leeral li nga xamante ne moom laaj ju ñu léegi kon ñu jox sëñ Mandela Thiam su ko defee mu def benn introduction salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki daari mu si yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam boobu di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñaan yàlla li nga xam ni nuyoo bi ëmb na ko ci ay ngëneel yëpp mu wisaare ko ci mbo ci mbooloom mi yëpp ñu fas yéene nag tey waxtaane jàngoro joo xam ne jàngoro ju doy waar la ndax doy waar gu jàngoro ju doy waar moo waral ci misaal rek bi ñu ñëw fi ànd nañ ci ak ñaar ñoo xam ne ñu ngi amee jàngoro ji kenn ki mu ngi tudd Moustapha Guèye jóge Touba Medina di fajoo Touba kenn ki mu ngi tudd Jaaja Njaay jóge Daaru Musti gi di fajoo si Touba am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne tey jii bu ñu leen doon lim ñii ñu nga jóge Thiès ñuy jóge Ndakaaru ñuy jóge Tamba ñuy jóge Njaareem maanaam fépp Sénégal rek ay nit ñu nga fay daw di jóge di ñëw di faju si Touba ci jàngoro ji nga xam ne moom la ñu war a fas kenn waxtaane nga xam ne loolu li muy misaal rek mooy jàngoro la joo xam ni day gàddaayloo doomu aadama ndax day tax doomu aadama dëddu ay mbokkam ngir mën a dem seeti fu mu muccale bakkanam looloo waral ñuy daw ñoom ñëpp fu ñu mën a yaakaar fajoo rek ñu dem fa boo demee ci yeneen bërëb yoo xam ne itam am na machine yu ñuy faja jàngoro ji di nga fekk ñu dëkk tuubaa ñu dëkk daal kon ni mu amee Touba ay daw laaxu si ci feebar bi noonu la amee faneen ñoo xam ne Touba la ñu jóge daw laaxu bi ci feebar loolu mooy benn ar bi maanaam dafa nekk jàngoro joo xam ne day wisaare ak njaboot beneen bi nga xam ne topp na si li gën a tax ñuy wër di waxtaanee jàngoro ji dafa nekk jàngoro joo xam ni dafay ndollaaw askan ndax bu ñu nee ndollaaw askan tey ji bu ñu ko dee seet dama koy wax ne ñun fii ci Sénégal néewaa na koo xamante ni di nga dugg kër goo xam ne di nga fa dugg fekk fa kuy am téeméeri junni par weer rawatina nag ngay am ñeent fukki ju junneeg lu teg semaine bu ne te jàngoro ji ku ko yàlla natoo te amuloo bërëb boo fajoo dina la coûter lu ëpp ñeent fukki junni ay bés bu ne ngeen nga mën a mucc kon loolu gën waral ñaari aspect yooyu rek dina war a tax lii nga xam ne docteur Mouhamed Daxaba mu ngi ko fëskee ne war a waxtaanee ñu may ko bu baax nopp mu wax lan mooy raño lan mooy njëriñu raño ci doomu aadama lan lay jëriñ doomu aadama bi su ko doomu aadama bi manqué lan la koy jural ak naka la ñu mën a def ba jàngoro ji ñu mën ko moytu kon loolu moom laay ubbee waxtaan wi jox Mouhamed Daxaba mu waxtaan comme que dañuy njëkkante ak waxtu wi ñuy xam ne nag. bii mooy suñu ñaareelu jotaay ñuy bu ñu def ci Darou Moukhty ndax njëkkoon nañ fee ñëw yaakaar naa waxtu wi daaw def benn émission ci rajo bi waxtaane jàngoro rajo bu baax te fës keneen nañu tam bu ñu fi jógee su fekkente ne am na ay mbooloo yoo xamante ne ñu ngi yëngatu ci dajale nit ñi di leen yee moo xam association la moo xam groupement féminin la moo xam daayira la ñun ñu ngi yore mouvement bu ñuy wax mouvement ànd walla askan wi ñu gën ko xam ci maawa ñu ànd ak Mouhamed Daxaba bi ak ñi nga xam ne ñu ngi amee jàngoro ji di wër di ko jébaane ci dëkk bi pour nit ñi mën ko xam ne mën ko moytu su amee ñoo xam ne bëgg nañ tam ñu liggéey ak ñoom bu ñuy pare nañ fi bàyyi suñu coordonnées bu ñu wooyee maa ngi koy waxtaan léegi ak docteur Diong mën nañu jóge Touba ñëw fii àndandoo ak ñoom ñu wër gox goxaan yi gën a yaatal waxtaan wi ndax tey mën nañu njëlbeen rek lay doon waaye li ci kanam mooy gën a yaatu bu neexee yàlla bismillah ko sàkkoo euh, dafa naa euh, lu lu am solo la parce que euh, dafa am feebar boo xamee ni comme Serigne Mandela nu mu ko waxee feebar bi dafa lullu day lullu nit feebar bi dafa day tax ta bi du mën a dem ziar sëriñam feebar bi day tax nit ki du mën a motal sax juróom juróomi ponk jullee bi donc feebar bi de am na feebar day dem ba tas sëy feebar bi day dollu nit mais feebar bi lan la mooy lu ñu wax kaña boo xamee ni dafa bëri pax mooy jàngoro euh, roño tey pour ñu gaaw dab euh, waxtu bi avant ñuy wax affaire feebar bi il faut que ñu wax la mooy njëriñu roño roño fan na nekk ci doomu aadama ci nit lan mooy yan mat euh, nan lañuy def pour nit ki am problème mu euh, lu ñuy wax insuffisance rénale mooy problème mu roño yan matuwaay la ñuy jël pour euh, mucc ci feebar bi parce que nit ki tamit comme lu ñuy wax rek nga yóbbu sa sa bopp hôpital moo gën que nit nekk ñu lay yendu di la yóbbu hôpital donc est-ce que am na ay jumtukaay yoo xam ne am na fii si gox fii si daaru wala si Touba bisimilah donc léegi film film soo ko soo ko xoolee euh, àdduna bi léegi euh, dañuy wax léegi que léegi dafa am développement développement bi mooy lan léegi nit ñi léegi euh, suñ ko commencé si jumtukaay yi suñ ko suñ ko xoolee si nouvelle technologie yi léegi léegi yow da ngay da ngay nekk fii léegi di wax. nga gis kenn koo xam ne nekk na plus de deux cent kilomètres mu mu lay mu lay nekk di la dégg euh, léegi nit ñi kenn doxatul tànku nen euh, nekk lu dox nekk tànku nen nit ñi seen oto lañ yore seen climatisation lañ yore mais loolu lu ñuy wax développement euh, social mais développement social bi maanaam macha allah dafa am ay gàllankoor yu muy yu muy jur gàllankoor yu muy jur mooy day indi lu ñuy wax feebar chronique parce que nit ñi dañuy commencé tayal nit ñi léegi duñu yëngatu duñu def dara donc léegi euh, yaram bi doomu aadama cëru doomu aadama yi yëpp léegi dafa commencé nekk di tayal loolu mooy indi feebar chronique moo tax léegi soo ko remarqué ñun euh, bu njëkk ba euh, si ay jamono yu néew y a de cela quinze ans vingt ans nit ñi la moo leen doon fàtt lu bëri mooy ay affaire paludisme mooy feebaru sibiru choléra mooy biir bu daw affaire yu loolu mooy yóbbu nit ñu bëri mais léegi nag soo ko xoolee léegi feebar maladie lu ñuy wax jàngoro chronique gi mooy lépp loo xamee ni jabet la hypertension yooyu ñëw ñëw ñëw laalu roñoo bi ñëw euh, euh, euh, di fat doomu adama yu bëri. donc roñoo la mooy roñoo parce que nit ñi dañuy dégg roñoo dañuy dégg roñoo mais xamuñu euh, exactement la mooy roñoo ra roñoo dañ euh, ko man de la jàppo jàppo nañ ko méng nañ ko différencier ak lu ñu wax problème mu ndigg parce que sa ndigg su mettee rek nga ni da nga am problème rein déedéet roñoo ñaari ñebe la genre comme genre ñebe yoo xam ni ku nekk dafa am si benn euh, euh, euh, ndeyjooram benn bi càmmoñ jàppo jàppo benn benn càmmoñ donc bi nga soo ko gisee soxna si ngeen ngeen jégalu si image bi c'était juste rek pour ñu essayer leen fay est que doo mën a dem nga won leen tuuti roño bi rek reviens reviens reviens Mandela l'image voilà c'est donc doomu aadama yu nekk même mala yi ñaari ku nekk dafa am roñoo roñoo fay fay mun nga mën nga leen wan roñoo voilà gis nga donc roñoo mooy mu mel ni ku nekk lu ngi koy lu ngi koy mànnaagaare rek mooy sa loxo soo ngëbee sa loxo ku nekk Euh, forme forme forme form bu sa loxo am poignée boobu noonu la roñoo mel donc roñoo dafa am solo lu mu amee solo parce que soo ko gisee roñoo bu nekk lu ñuy wax euh, cent cinquante gramme lay pesé te roñoo euh, rôle bu muy joué ci doomu aadama dafa am solo ba moom mu nañ ko méngoo sax ak lu ñuy wax ay ay ay ay problème xool wala problème xëtër wala affaire demee loolu voilà donc la muy rôlu roño roño rôle la mooy njëriñu roñoo roñoo premier njëriñam mooy def defar gaanuwaay parce que le plus souvent lépp lu ñu lekk lépp lu ñu lekk doomu aadama su lekkee roñoo mooy ñëw seggi deret bi mooy mel ni da nga koy mën a xayma rek comme tame moom mooy seggi léegi lépp loo xam ne lu baax la da koy bàyyi si biir yaram bi loo xam ne lu tilim la lu salte la da koy génne mu def ko gan garbaay bi gis nga euh, sëriñ bële euh, euh, taalibe bi gis nga lu lu lu mu koy nekkee di ko boobu boobu mooy premier rôle lu roño deuxième deuxième deuxième rôle lu roño mooy lépp loo xamee ne gis ngeen xool gis ngeen poubelle bale pot bale salte yi salte yi salte yi foofu foofu foofu lay nekk parce que rôle lu roño mooy day génnee salte yi dafa dafa war a génn parce su nekkee si biir doomu alal beneen beneen njëriñ bi boo xam ne bu am solo mooy day réguler mooy loo xam ne ni ndox bu ngay naan ak lu ngay génnee dafa war a normal moo tax nit ki du néew yi tànk tànk yi du néew yi cër yi nekk nekk du néew xorom bi tamit dafay normal mais nag amaat na encore beneen njëriñ boo xamee ni roñoo da koy joxe mooy day am ñetti ferñeent yu am solo yoo xam ni roño bi moom moo ko joxe lépp loo xam ni mooy tax yax bi di dëgër roño bi moom mooy joxe ferñeent boobu pour yax bi dëgër lépp loo xam ni tension bi dafa war a normal roño bi moom moo ko war a joxe lépp loo xamee ni euh, deret bi dafa war a normal nga bañ a ñàq deret roño bi moo ko war a joxe donc suñ ko euh, euh, résumé roñoo premier rôle roñoo mooy euh, saleté bu nekk ci biir yaram bi da koy génne mu def ko euh, euh, turukaay ndox beneen bi day tax lépp loo xam ne lekk nga ko ci xorom walla suukar walla walla naan nga ko ci ndox mu normal mooy lu ngay lu ngay naan ak lu ngay génne léppay normal moo tax nit ki du du du am yaram bi du néewi du euh, du manqué ndox mais am na beneen njëriñ boo xam ni ñetti ferñeent yoo xam ni réunion bi da koy joxe mooy yax yu yax yax yi bañ mu fëndëx yax yi bañ mu metti beneen ferñeent boo xam ne mooy tension bi day day tax tension bi nekk di normal beneen ferñeent bi mooy mooy tax nit ki day am deret bu bëri donc nit ki su amee problème mu roño nan lañ koy xamee lu tax ñuy wax problème roñoo kacoor la euh, kaña la mooy mën nga nekk ak moom mën nga ko am fukki at ñaar fukki at te du am benn mànnagar boo xamee ni nii di lay wax ne kii am na problème roñoo Moustapha Kay ñu xayma ko rek si Moustapha Moustapha ñu wal moo ngi nii suñ leen waxul que kii am na problème roñoo day def jalis ñu bëri dina leen nax parce que yéen da ngeen yaakaar que ñu def jalis dañ leen di jëw puus leen dugal leen fenn affaire demee noonu mais kii su la rombee mais defe naa am na ñu bëri Moustapha moo leen gën a gën a wér roñoo nag noonu la mel jaaja jaaja moom moom mu ngi daara musi moom am na problème roño bi depuis juróomi at moo ngi def dialyse ñu koy branché si machine ñaari euh, euh, ñaari fan yu nekk moom day ñëw ñu ñu nekk si segg deretam mais su la rombee su la waxee kii am na am na feebar roño bi doo ko ko gëm parce que roño boobu roño bu yàqu boomu machine bi mooy ñëw génne saleté bi yëpp donc mu nekk comme nit bu normal maa ngi si ñëwaat donc Euh, commencement bi doo mën a xam exactement ndax da da lay ndax feebar bi da lay ndax mais ñu demee ba euh, feebar bi gañe la dafa am ay si ñoo xam ne mënul mënul mënul ñax mooy nit ki day commencé léegi di néew parce que comme ko roñoo yi euh, seggikaay bi bouché na donc du génne santé bi donc santé yi day nekk si biir moo tax muy nekk di néewiloo yaram bi mooy néewiloo kanam geeg tànk yi saw bi tamit day xaw a wàññeeku bu baax tension bi comme que ferñeent boobu euh, roño bi moo koy joxe te mu léegi muntu ko joxe léegi donc ferñeent boobu tension bi day nekk di yéeg moo tax da ngay gis benn xale boo xam ne di ngay gis muy am ay tension yu xaw a jeg doyo ngay wax nga ne non kii dafa am problème tension mais waruñu faj tension bi rek mais war nañ saytuwaat encore xoolaat bu baax la moo indi tension si xale surtout ay xale su ñu waxee xale mooy mooy de 60 képp koo xamee ne am na tension te nekkul yenn yenn mag yi donc yenn âge yi donc yooyu war nga xoolaat encore bu baax la moo lal tension boobu donc te soo ko soo ko xaymaa bu baax le plus souvent problème mu roñoo la léegi nit ki tamit day ñàkk lu ñu wax appétit du mu am du mun a lekkati du mën a def dara parce que saleté yu nekk si biir yaram yi moom mooy tax que euh, euh, nit ki pratiquement gémmiñ gi day xaw a lawet soo ko xeñtoo da ngay defee ni saw sax moo nekk si eh, day xeñ saw mais saw yooyu loolu salte salte bu waroon génn la mais dina dem ba instant boo xamee ni ndox bi comme que day bëri si biir euh, xëtër bi da nit ki day day day day nekk di fat du mën a euh, day am problème nooyu su tëddee day gën a fat donc moom day jug rek wala mu toog te lii moom bés mu amee moom benn benn pexe rek moo am mooy ngay dem branché ko si machine bi ndox mu bëri boobu bu nekk si biir yaram bi nga génne ko soo ko soo ko deful mara day taali yàlla yàlla moom day def lu donc feebar bi su demee su ñu demee su demee ba gañee euh, nit ki façon màndangaan yu nekk dina ko joxe nit ki mun nga am problème tension nit ki mun na kanam gi mun na nekk di néewi bopp bi nekk ki nekk di metti bu ne nekk di waccu fu mu nekk nekk di waccu mais waccu bi tamit dañuy def ndànk su dee jigéen la bu ñu wax ñu ne xam naa peut-être jigéen bu wérul la su dee góor la ñu ne ah xam naa sibiru la affaire de mel donc waccu yu bëri yi donc il faut que tamit ngeen xool ngeen xool na ndax est-ce que du problème roñoo waawal déet mun na ñëw am problème mu cardiaque mun na ñëw même tële te bëri na fi bëri na bëri na léegi si jamono yi surtout si xale yi donc nañu xaw a def ndànk donc dara su amee bul ñëw bu ñu ñu dem rek pharmacie dem jënd garab nañu xoolaat encore la moo waral loolu parce que tànk que defuñu ko problème dina mën a am léegi xool nañu feebar bi feebar bi euh, kacoor bu ndaw la ngeen baal ma ci kàddu bi parce que doo mën a xam feebar bi même su la dalee mën na la mën na mën nga dund ak moom euh, fukki at euh, du du du la gañe su dee su dee vraiment am nga euh, motuwaay yu baax suivi bu baax mais bés bu mu ñëwee bés bu mu la dalee carrément lu lu ko neex lay façon melukaan yu nekk lay lay mel mais la mooy joxe feebar bi ñun li ñuy wax la plus souvent feebar bi mooy feebar boo xam ne bu gën a démocratique ci feebar yépp feebar roño moo gën a démocratique lu tax mu gën a démocratique mooy feebar bi xamul xale lii bu judd sax mun a am insuffisance rénale xamul mag mag yi mun nañu am lu ñuy wax insuffisance rénale xamul góor xamul jigéen ñépp a mun a am problème mu roño ñépp ko ñépp la mun a daal mais xale yi soo ko xoolee le plus souvent la mooy gën a joxe problème roño mooy li ñuy wax ay euh, soo su su euh, nit ki su juddoo ba pare mu ñuy wax affaire lu ñuy wax affaire formation mooy euh, poftan bi mooy sawukaay bi mu am exemple benn cër boo xam ne motul moo tax maa ngi interpeller tamit suñu waajur yi ñuy essayer def nag surtout xale yu ndaw yi suñuy nekk di tour di sawlal buñ leen nekk leen toroxal bu leen nekk di leen dóor parce que nit ki xale buy nekk di nekk di sawlal bu ko bu ko bu ko nekk di ko euh, sonal lenn na ngay ngay def peut benn signe boo xam ni dana wan ko yow ci problème mu ree la donc da nga kaa war a jël nga nga dalal ko indi ko hôpital ñu saytu ko ñu xool ndax effectivement ndax problème roñoo la waaw wala mais soo koy nekk di ko toroxal di ko toroxal finalement affaire day gën a te instant bu ngi ñu xoolee nag problème roñoo la dañuy wax ñu ne ah donc ci fu mu dem lu ñuy wax affaire u loolu si xale yi la si mag yi le plus souvent gis nga mag mag déjà feebar la parce que euh, ñun ñëpp doomu adama bu nekk dañuy wax ñu ne da ngay juddoog lu ñuy wax un million ku nekk day am un million mooy roñoo yi loolu mooy mooy nekk di filtrer deret mais nooy jëmee mag loolu nag affaire bi xaalis boobu nag day xaw wàññeeku donc mag de déjà nooy jëmee mag sa rein bi nu muy nu muy segee sa segukaay rein day gën a segukaay bi day gën a wàññeeku day gën a néew doole donc lañuy wax ñu ne mag tamit moo tamit yomb na ko dal mais muy garabu olof yi muy garabu tubaab yi su dee jëfandikoo ko noo ko noo ko wartul jëfandikoo comme ça nga nga gis euh, mayoro ndigam di metti ñu jox ko euh, ibuprofène euh, Issa Ndiaye mu ne ah man tamit sama man de ndigg bii nag ibuprofène laa ko laa ko faje Issa mu ne moom man tamit ah jox ma si te xamoo peut-être mayore mayoro moom roñoo mi baax na Issa Ndiaye roñoo mi dafa xaw a am am jafe-jafe Issa su ko jëlee mun na ñëw gën a yàq roño yi garab olof euh, garab olof yi waxuñu baaxul kenn ñun docteur yi mu suñu wax baaxul mais ñun suñu problème mooy dosage bi parce que loo xamee ni roño moom mooy seggi deret mooy génne salte bi soo ko ñëwee nga nga ñëw jël jël dosage nga nga nga nga jox ko da ngay gën a sonn roño bi parce que salte bi salte bu muy gën a génne si biir yaram bi day gën a bëri donc loolu mooy gën a aggraver lu ñuy wax problème mu roño donc soo ko soo ko gisee mais nag lu si ëpp suñu génnee mag yi génnee garabu olof yi garabu tubaab yi mooy automédication mais lu si ëpp mooy lu ñuy wax hypertension artérielle ak jabet ñoom ñooy joxe ñooy gën a lor roño bi jàpp ko si misaal parce que du ñu wax hypertension artérielle wax jabet rek ngeen ñu ñu bàyyi leen nii parce que tamit il faut que ñu wax leen ay chiffres parce que euh, chaque fois damay wax ma ni euh, ñun waa Bawol ñun ay facteurs de risque lañ pour dañuy gaaw a am problème mu roño parce que soo ko xoolee si euh, li ñuy wax district Touba 2014 ba deux mille 2017 tension yi soo gisee ñu am problème tension dafa jóge mille ba mille 18000 2017. dix-huit mille patients ñoo nekk si district Touba ñu am problème mu tension mooy côté jéemul yeeg poste de santé yeeg affaire demee noonu te ñooñu yëpp tension yooyu yëpp su dee toppatawuñu leen bu baax tension yooyu mun na ñëw la yàq roñoo yi jabet bi soo ko xoolee 2014 ba 2017 pratiquement mille personnes yoo xam ni ñoom ñëpp am nañu problème mu jabet su ñu ñëwee si district Mbacké jàppoo jàppoo district Mbacké soo ko xoolee ñun de 2014 à 2017 ñoo ngi dem 3000 ba 6000 malades yoo xam ni am nañu problème mu te problème mu tension yooyu 6000 personnes yooyu yëpp su dee toppatoowuñu leen dañuy am jàngoro roño Touba euh, hôpital man na bon fausil man fu ma nekk problème mu mooy ñaareel. lu ñuy wax cause boo xamee ni nit ki day ñëw di def consultation foofu pour te dire que vraiment euh, Touba lépp lu ñuy wax hypertension artérielle jabet dafa jagi doyo te yooyu yëpp ñoom dañuy ñëw attaque rein comme que hypertension artérielle yi daf day ñëw néeg di gën a aggravé wu diabète bi tamit di gën a bëri man sama consultation su nga ko xoolee deux mille quinze man bu ma commencé door fii Touba trois cent malades rek laa amoon deux mille seize ma am ma jóge trois cent malades ñëw ñëw dem ba neuf cent malades deux mille dix maa ngi mille malades sama consultation tey sama consultation tey six heures du matin laa commencé pratiquement quinze heures laa pare cinquante malades laa gis. cinquante malade te am na ñoo xam ne dama leen mujj dàq parce que man ko man man man benn nit la te loolu yëpp soo ko xoolee mooy jabet bu nga xaw a négligé tension bu nga négligé parce que yooyu ay feebar chronique la parce que feebar boo xam ne yow soo di nga am tension boo xam ni day jóge da yooyu am ba vingt-cinq de tension sa bopp du métti sa dara du métti docteur bi soo ñëwee nga dem si docteur John docteur John bind la garab nga ne ah docteur John bi est-ce moom ak pharmacien boobu amuñu amuñu amuñu amuñu lu ñu defante ah man yëguma dara su ma jëlee garab bi su ma ko jëlu eh, amul amul amul amul amul amul amul benn benn changement mais loolu tension bi wala jabe bi day ñëw nekk di lekk sa sidit yi di ko lekk di ko lekk nag ba yàq rañoo bi su yàqee rañoo bi nag si boobu waa nag ngay commencé gis nag vraiment nga yow xam ne ah su ma yëgoon docteur John garab bu mu doon bindal su ma yëgoon ma koy jëfandikoo normalement léegi nag ñoo ngi daaru musi xam naa docteur John dama dam laa waroon jox jëmbal d'abord euh, résultat yi avant moo ko doon génne mais nga baal ma rek parce que comme que defar rek la parce que suñu xoolee daaru musi euh, nit ñi ñu am problème mu roño 2015 juróomi malade rek la ñoo jóge woon daaru musi ñëw parce que man ba léegi man man pour man Darou Moussi Touba la gën a bokk que <laughs> Louga ah 2016 huit malades lañ huit malades ñoo ñëw mais 2017 treize malades ñoo ñëw treize malades ñoom ñoo ñëw ñu am vraiment problème mu roñoo yoo xam ni yoo xam ne ñu jagi dayoo mais suñu xoolee malades yu ñëw en waa Daaru quinze malades dugal nañ leen foofu si centre de jalis bi mais si quinze malades yooyu. léegi trois malaat rek kott ñoo des trois malaat kott ñeneen yëpp ñu si ëpp yàlla daf daf lu gën ñeneen yi lu ñuy wax perdu de vue parce que koo koo gisul doo doo mën a wax nga ne non ndax euh, dafa faatu waaw waaw wala déet léegi si lu ñuy wax si liste d'attente bi mooy ñoo xam ne dañuy négandiku pour su dee am nañ place parce que Touba juróom-ñetti machine la ñu am deux millions d'habitants juróom-ñetti machine la am te yow soo nekkee locataire machine bi tànk yàlla deful lu gën wala nga am visa nga dem Europe place du am te ñuy fëgg bunt bi pour dugg jalis day bëri donc ñooñu dañ leen di bind ci liste d'attente bi te suñ leen bindee ñoo xam ne am na xaw nañu am tuuti doole am kattan dañuy dem ci privé bi mooy dem ba Dakar def seen jalis le temps que fii Touba am place te Touba pour nga am place baal ma si kàddu bi nit ki il faut mu faatu pour benn place libéré te man tamit man ma nekk docteur nekk di fekk ñoom jaaja ñoom Moustapha du ma ñaan yàlla nag vraiment sama sama malaam nekk di faatu parce que su ma woowee nit rek ngeen xam ne vraiment defet la si man parce que am na kenn ko xam ne wàññeeku na donc situation boobu moo xaw a doy waar dem nañ ba léegi liste d'attente bi dem na ba trois cent quinze malades tey tey tey tey cinquante malaat yu ma xool tey cinq malades laa bindaat encore ci liste bi te bés bu ñuy ñëw kenn place am ñu ne dañuy xoolaat encore dañuy jëlaat encore kenn pour remplacer ko des fois di nga woo ay ñaar fukki malaat ba ñaar fukki malaat ba fanweer malaat ñépp ñu ne yàlla def na lu gën xam nañ ko lii dafa xaw catastrophe la médi lu ñu wax catastrophe médicale donc il faut que ñu def dara te si waat euh, waa Daaru Musi ba léegi soo xoolee âge bi pratiquement ay lu ñuy wax ay xale yu ndaw lañ parce que âge bi moyenne bi trente cinq ans la kenn rek moo am euh, ay soixante soixante sept ans moom je crois que tamit euh, si si wàllu hôpital la la nekkoon di liggéey donc euh, bon yàlla baax na mais nag tamit soo leen saytoo bu baax tamit ñoom ñëpp partiment ay ay ay façon garab yu nekk ay garab soit ay garabu wolof wala euh, yenn garab yoo xamee ni fu ñu ko war a jëndee du foofu donc yooyu ñoo yooyu ñoo indi le plus souvent feebar bi léegi nit ki su eggee. su demee ba roño yu bouché ñetti xeet xeetu faj rek moo am xeetu faj bu gën boo xamee ni moom vraiment nit ki moom su ko defee macha allah mooy li ñuy wax greffe de rein mooy transplantation rénale mooy lan yow euh, nga feebar sa mag walla sa raq wala sa jabar ngeen bañ koo deret moom mu jël benn roñoo jox la ko parce que nit mun na dund ak benn roñoo mun nga am ñaari roñoo mais benn roñoo rek mooy nekk di fonctionner fii Sénégal ba léegi su dee loi la su dee bind la ñoo dàq bind ñoo ñoo gën a aay si monde bi depuis depuis plus de dix ans pratiquement def nañ projet bi voté nañ ko assemblée lépp def nañ ko mais ba léegi ba léegi amagul. déggugu leen kenn koo xam ni ñu ne commencé nañ ko euh, defal nañ ko jox nañ ko may nañ ko rek parce que dafa amoon benn blocage premier blocage bi mooy lenn euh, bés boo euh, sa benn mboq génnee àdduna suñ ko defalee autopsie da nga gis mboq yi ñoom ñooy daw gaaw si rajo ñu ne ah dañaa xotti si dañaa xotti suñu néew dafa am ay cër yu ñu jël yooyu yàgg nañ ko dégg lu ñu soo ko ay rajo ko ay tës affaire demee noonu te du loolu parce que nit ki tamit su faatoo faatu yoo xam ni dafa xaw a doy waar il faut defal ko autopsie pour ñu xool ko léegi nag gouvernement bi di wax ma ne léegi comme que loolu la léegi dañuy seet léegi dañuy wax li ñuy wax donneur vivant mooy lan mooy koo xam ni mu ngi dund kii di dund nga xam ni yéen ñëpp am ngeen xel ngeen ñëw ñu seet ndax mën nañ ko jox deret waa wala déet Euh, jox rek waaw lii mais beneen blocage bi bu ñu si amoon mooy est-ce que ñu bokkul diine mën nañ joxante rek moo tax imaam yëpp woowoon nañ leen ak évêque yeeg affaire demee noonu pour ñu saytu affaire boobu te wax nañ ñu ne réewu tubaab ak réewu ñag beeg réewu ñëpp rein rein la loolu soo jëlee reewu tubaab du tax nga sa sa diine mu mu xaw a changé wala du xal du tax sa sa deret mu xaw a changé wala sa euh, sa comportement donc loolu mooy premier traitement bi deuxième traitement bi mooy li ñuy wax fii fii Darou Moussi malheureusement ba léegi li ñuy wax jalis amu ko fi ñëpp su ñu amee problème dañuy daw gaaw ñëw Touba mooy gis ngeen machine boobu dañ lay branché ci machine bi gis ngeen lu raccord bu xonk boobu sa deret bi li ñuy jël nekk de nekk di ko filtrer kenn du kenn du sotti deret kenn du def daan dara beneen bi traitement bi mooy traitement bu nekk si digg bi lu ñuy wax dialyse péritonéale dañuy def benn raakool si biir biir bi ñu jël ay ndox nekk nekk nekk euh, nekk dina ko te loolu suñ la ko suñ la ko tàggatee sa kër ba nga mokkal euh, sa kii hôpital ba nga mokkal mu nga toog sa kër nga ngay nga ngay nekk def mais pour le moment fii Touba benn xeetu traitement rek la am faj mooy li ñuy wax jalis booy jalis boobu mooy machine bi léegi tension bi tension yaa ngi commencé nekk di yéeg su ñu xoolee district Touba pratiquement dañaa jóge mille ba dix-huit mille su ñu xoolee euh, euh, district Mbacké jóge nañu trois mille ba six mille malades moo tax léegi nombre de séances dialyse yi soo ko remarqué deux mille quinze ñoo ngi trois mille malades rek la doon dialysé mais léegi actuellement dem nañ ba 6000 malades dialysé nañ leen foofu à Touba. léegi suñ ko saytuwaatee bu baax la moo waral le plus souvent euh, problème mu roñoo yi mooy defoon nañu benn xayma gis nañ ko nit ñu am jàngoro roñoo pratiquement mun nañu wax plus de vingt cinq pour cent yooyu dañu am mos a jël garabu wolof ñu am problème mu roñoo yi jàpp jàpp léegi procès bi lend la nit ki am na am na problème mu lu ñuy wax problème mu insuffisance rénale bés bu ñu demee tribunal il faut ñu xool ñu ne ndax insuffisance rénale bi ndax médecin bi la moo ko indi wala patient bi la wala structure bi ndax am na structure boo xam ne bu gën a adéquat parce que su dee amul benn système de santé performant wala nga ñëw exemple supposons ñoo ngi daaru musi nit ki am exemple problème mu roñoo amul centre de dialyse docteur John mu amul fexe da koy donc loolu tamit si blocage yi la nekk donc yooyu si facteur favorisant feebar bi moo tax nit ñi ñu bëri euh, roño bi da leen nekk di leen fat suñu xoolee si médecin bi su dee moo tamit euh, nekkul di gëstu su dee moo tamit mu ne ah roño daal dafa compliqué daal roño daal ku ko am mooy maanaam daal dee nga waaw donc amu si benn pastef loolu tamit loolu mën na gën a aggraver feebar bi mais malaat bi li ñu xo li ñu xool le plus souvent mooy comme que dafa chronique malade bi day ñëw finalement day bàyyi day wax ma ne day wax ma ne ah xaar xaar ak ma xaar ak ma yàlla waaw donc amatul benn jéego bu mu war a def wala malade bi su demee ba que docteur yi euh, ñu am ay jafe-jafe dañuy ñëw ñëwaat encore si maameen yi yow sa roñ roñoo yi sa segikaay deret yi dafa bouché. yow nga ñëwaat encore si garabu maamee ni encore ñu gën a solaat encore euh, comment dirais-je euh, kii bi nan tuuti garab yooyu yooyu yooyu gën a aggravé feebar bi léegi nag soo ko xoolee muy médecin bi muy système de santé bi mooy hôpital bi su dee amul jumtukaay yoo xam ne pour faj malade bi la wala patient bi ñoom ñëpp day am lu ñuy wax benn répercussion sur le plan économique si si malade bi parce que da vraiment dañ koy ndóolloo jàpp aha jàpp jàpp lu tax ñuy ak euh, euh, ñu ñuy war a accuser dans un premier temps xam ne que fii on est dans une société de consommation parce que nit ñi finalement publicité yi façon publicité yooyu yëpp yoo gis léegi ay cube mbaj yéeg jumbo yéeg hamburger yéeg affaire demee noonu léegi léegi la ñuy def léegi c'est le phénomène de malbouffe léegi loolu moo am donc loolu mooy indi jàngoro parce que jàngoro la plus souvent soo ko gisee ah mooy lekki sa lekkin ak sa euh, sa nekkin su dee méngoowul rek jàngoro day am jàpp bu njëkk ba ñun suñu génération année quatre-vingt suñu télé dañuy dem ba si télé bi laal contact bi mais léegi léegi da ngay taxaw da ngay da ngay nekk si sax si jumaa ji dem fay télé boo xam ne mu ngi sa kër donc nit ñi yëpp dañuy commencé tayal donc léegi nit ñi suñu tayalee donc nit ñi dañuy commencé am yaram te yaram bu bëri boo tamit day indi problème beneen problème bi mooy on est un peu victime lu ñu wax ñun suñu taalibe murit par définition dañuy wax bernde soo xoolee lu ñuy wax Touba wala murit quatre images yi la mooy berne bi moom moom bu na lépp jeex nañu lekk rek mag ngeen baal ma <laughs> jégalu de beneen bi mooy am na ñoo xam ne dañuy jógee dëkk ak dëkk période màggal dañu ñëw pour màggal ne duñu dem ñu du ñëw sax jumaa duñu ñëw sax ziar xam lu leen indi lekk ndawal ndawal ndawal gi retour retour retour ndawal ndawal gi moo leen fii indi am na ñoo xam ni ñoom nag yi xam nga nag yi nag nag yi moom période màggal moom macha allah ah mais ñeneen yi am na ay ay ay vrai yoo xam ne nag macha allah ñoom dañuy dem pour nag di jaar moo tax lu ñuy wax ñu ne murit lii mooy se lii moo koy xaw a symboliser un tout mais suñu assiettes yi soo ko su ko xoolee suñu assiettes yi rek macha allah lii la waaw lu mu gën a bakkanee Euh, euh, euh, loolu lañ jëfandikoo te yii ndawal yii ñoo ñooy le plus souvent nag ñooy indi jàngoro yi bon yii ay hamburger la coca cola donc yooyu yëpp tamit ay marinatan ah ñoo ngi ñoo ngi weeru koor ñun ñëpp dañuy bugg reer ceebu jën bii la ñu soxla mais ceebu jën suñ ko xoolee ñun góor ñi ñun ñooy indi ñun ñooy joxe suñu dépense maanaam ñun ñooy joxe lu ñuy lu ñuy rey paaka bu ñuy rey ren yi ñun ñoo koy joxe parce que dañuy ñëw jox suñu soxna yi dépense ñu ne demal marché soxna si pour pour pour pour bëggal alaaji am day dem jënd jim jimbo ajaa maam yi xaw ma nana moom daal nu mu gën a safee daal mu saf mu naka naka safal après lu si des aromage bi su tegee su ñu tegee tegalee ndawal bi ba pare euh, alaaji ole ole mu ñam sax mu seet ndax am na xorom waa waa waa wala déet mu ne jox ko arom bi ma sotti waat arom <laughs> mais tey xorom bu bëri tamit day indi tension malheureusement xorom bu bëri day indi te ñoom soo leen ko soo xoolee soo laajtee jigéen yi ku nekk day wax mu ne man ñaari aja laay def ñaari mami laay def ñaari au moins ay six te li ñuy wax ñu ne yaram mu yaram mu nekk lu mu lu mu néew néew néew benn climatiseur dong moo euh, moo moo gën lu tax soo leen ko xoolee lu tax chinois yi est-ce que mës dégg chinois bu dee bëriwul naar bu dee est-ce que est-ce que bëriwul mais ñun chaque jour nga nga gis kenn kenn am na problème pour lan parce que soo ko xoolee ñoom seen lekk dafa sell duñ si def xorom ngi si def dara mais ñun. xorom beeg suukar beeg affaire demee noonu ñun loolu lekk suñu lekkin moo baaxul loolu nag loolu mooy indi mooy gën a indi feebar jàppo bu ñu xoolee tamit euh, automédication yi dañaa xool que fii Touba li ñuy wax anti-inflammatoire mooy ibuprofène nit ñi dañ kaa taamu trop trop te ibuprofène mooy mooy yàq luy luy gën a yàq luy gën a gaaw a yàq roño mooy ibbil profet da ngay ñëw rek nga ne jox ko jox ma prophète sama digg day métti jox ko profet ma jëm nga naan sa sa sa roño yi commencé yàqu donc pratiquement 30 pour cent ah lu euh, ci si waa Touba ñoom dañuy jëfandikoo garab boobu jàppoo garab yi xam nga garab. dafa am solo lu ñuy wax garab poson la garab soo ko dafa am condition yoo xam ne de conservation donc su dee conservation boobu euh, euh, nu koy dencee méngoowul ak température bi finalement day doon lu ñuy wax poson garab bi day changer loolu mooy moo tax bu ñu jàngatee euh, foofu à Touba dañoo xool ñu ne malade yu am problème mu insuffisance rénale yëpp pratiquement moitié bi yëpp si dépo bi lañ de dépôt de vente dépôt pharmaceutique lañ lañ doon jëndee garab pratiquement juróom-ñett rek mooy de fukk personne pour cent ñoom rek ñoom ñoo doon jëndee si garab yi normal yi te garab bu bon soo ko soo ko jëfandikoo day dem doon doon genre poson donk day yàq roñoo yi jàppoo léegi beneen beneen jàngat bi mooy tamit suñu comportement léegi nit ñi léegi dañaa commencé tayal bés boo fi defoon fii benn ascenseur da ngay ñëw ascenseur bi ascens euh, escalier kenn kenn du laal escalier ñëpp ñëpp dañuy dem ascenseur soo soo bëgg a jógee sa benn kër même pas deux cinq mètres da ngay bëgg a taal sa oto teg sa kilim nga dem donc loolu yëpp da lay gën a nekk di la tayloo doo yëngatu te loolu yëpp di def fa kiiwaat amaat na beneen beneen problème boo xamee ni revient Mandela am amaat na beneen problème boo xamee ni mooy lu ñuy wax le stress familial stress day joxe tension stress day joxe diabète stress day day dem ba mën na laal roño bi bés boo ñëwee sa kër nga am benn misaal rek benn soxna boo xam ni macha allah dafa xaw a tàng. chaque jour fata fata xuloo yeeg affaire demee noonu loolu déjà day su kiwee sa bopp loolu mun na la ñëw perturber su la perturber mun na indi ay jàngoro donc su ñu ñëwee ñu ne insuffisance cérébrale kan mooy kan mooy coupable mooy kan mooy kan moo tax ndax médecin bi moo tax insuffisance cérébrale bëri wala ndax système de santé moo tax insuffisance rénale bi bëri jàngoro roñoo bëri wala ndax patient bi si boppam malade bi si boppam moo tax euh, feebar bi law donc loolu yëpp ñëpp mën nañu wax ku nekk am na part de responsabilité si feebaru roñoo bi donc euh, maa ngi xam naa fii certainement fii am na personnel médical parce que dafa am lu bëri mooy malade chronique. Euh, damay ñaax sama mbokk personnel médical yi ñu xaw a am nu ñuy toppatoo malade parce que malade soo ko dalalul nga accueillir ko bu baax nga expliqué ko bu baax jàngoroom pour nga faj ko dina metti soo ñëwee nga ne ah sëriñ bi ah yow sa tension dafa élevé ah am garabaa ngi nii soo ko joxee dina jënd benn yoon dina dina jënd ñaari yoon mais du ko ñetteel day wax mu ne waaw mais man kii ba njëriñam man la mu wax mais soo waxee ngeen di wax sëriñ alaaji sa tension bi de soo ko góorgóorlu soo ko nekkul di euh, garab bii mooy tax sa tension bi normal bés boo ko bàyyee sa tension day yéeg te su yéegee dina yàq sa roño dina wax ah kon du docteur daa xam lu mu wax kon garab bi su jeexee dinaa daw gaaw dem jënd ko xam nga ko donc explication boobu leer na donc loolu tamit il faut que tamit ñun tamit ñuy am temps pour. nekk di gën a expliquer di gën a leeral malade bi te tamit leeral bi tamit il faut que ñu def naa parce que da ngaa nekk fi benn fenn foo xam dëkk euh, dëkk taalibe la des fois da ngay ñëw nga wax malade bi nii nga ne ko lii problème tension nga am problème lii nga am mu ne la xaaral ma woo sama sëriñ après nga ñëw mu ne la xaaral ma dama woo diw mais loolu yëpp tamit nañu xam ni que feebar chronique la lu ñuy wax maladie chronique. maladie chronique bu malade bi rek malade bi bokk na si entourage bi bokk na si sëriñ bi bokk na si ñëpp a si bokk donc moom noo koy expliquer feebar bi sëriñ bi tamit noonu ko ko war a jotalee mu nga leeral mbir mi moom tamit su dee bi am na problème jafe-jafe garab ah docteur bi de leeraloon na ko man lu mu mun naa naa naa ko def au moins pour au moins euh, taalibe bi tari que feebar bi bëri na euh, Touba bëriwuñu machine juróom-ñetti machine rek la am moo tax euh, jamono yu euh, fan yu néew yi defal nañu lu ñuy wax pose premier pierre pour ñu essayer yaatal centre bi te centre bii bu ñuy tabax fii hôpital si wetu hôpital man la bu fawse yi dina am lu mu néew néew néew quarante cinq machines donc maanaam bés bu nekk dinañ mën a jël cent vingt malades yoo xam ne dina leen mën a def dialyse xam nga loolu suñ ko defee au moins loolu dina dina tawe mais loolu rek doyul parce que du ñu xaar ba nga feebar mais l'idéal mooy nga gaawantu lu ñuy wax laspe prévention prévention mooy lan nit ku nekk yéen ñëpp kenn mësul def kenn moo mës a dem xool roñoon fii kan moo fi mës a dem xool roñoom est-ce que yéen ñëpp leer na leen que yéen am ngeen euh, amu leen problème roñoom su ma waxee fii lu mu bon bon bon am na fukki fukki nit ak juróom yoo xam ne am nañ problème roñoom di ngeen ma gëm ah doo leen wax moo tax dépistage dafa baax comme que feebar bi doo xam kañ la feebar bi genre kacoor la donc lu ñuy wax dépistage mooy chaque jour koo xam ni pour nga dund weer ak weer da ngay euh, at ak at da ngay dem si kër docteur nga feebar nga ñàkk feebar mu ñëw saytu mu xool sa tension xool sa suukar xool xool euh, euh, kii bi dañ tudd deret bi seet ndax am nga problème roñon waaw léeg su dee am su dee sa rey normal na léegi nag mu ne la ah sëriñ bi comme que Euh, euh, mu lay wax yenn mesures yoo xam ne ni pour au moins ngay gën a nekk di yëngal sa yaram ak affaire demee noonu mais su dee am nga ko nag suñ ko teelee gis ñu ñu ñu teel ko faj moo gën mais soo xaaree ba feebar bi gañe la mara day taal day taale donc vraiment tabax ay centre yu bëri bëri na même fii Daaru bés bi ñu tabaxoon fii benn centre boo xamee ni def na fi sax ñaar fukki machine wala sax euh, un million de machine fii ak ñaari waxtu day fees parce que ñëpp ay ñëw ku dëkk daaru ku ñàkk dëkku daaru ku dëgg rek fii am na place di di dina ñëw donc loolu du solution bi solution bi mooy nañu gàttal ñoo xam ne xamuñu ndax am nañ feebar ñaar ñii ci kaale kaale jaaja Moustapha kii daaru musi daaru musil la dëkk kee Touba na la dëkk donc mën nañu wax daaru ñii jaruñu yërëm yéen lañu war a yërëm te ñoom dina leen ko wax parce que ñii am nañ seen docteur dara su da dalee ñaari fan yu nekk dañu ñëw si docteur bi mais yéen da ngeen gumba da ngeen muma parce que kenn xamul ndax am ngeen feebare boo waawal déet donc donc yéen lañu war a yërëm parce que yéen yéen est-ce que ñu bëri dinañ ñëw fëgg bunt boo xamee ni te ñoom ay locataire lañ ñoom am nañu place ba pare te yéen ku mu dal du fu mu du mun a am place donc nañu nañu xoolaat encore mbir mi kaawantu ñu ñëpp dem si docteur John ñëw xoolaat encore suñu yaram seet ndax suñu ndax am nañ problème mu jàngoro bi waaw wala déet su dee teel nañ ko am mu teel ñu mu teel leen rawale comme ça ñu faj leen donc xam naa daal foofu laay gàttale wax bi. wasalaam te jox tuuti rek kàddu rek benn témoignage de deux minutes deux minutes ku nekk rek wax rek feebar bi nu mu ko dalee ak euh, nu mu ko gisee deux minutes rek parce que heure bi jot na wasalaam. mbokk yi axusubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu bokki julli fi teew ñëpp leen ziar bu baax a baax di ñaan yàlla tamit suñ kàddu fekk leen ci jàmm baax di leen balaax leen balaax ci weeru tedd wi di ñaan Sëriñ Muntaxa Basiru yàlla fayal ñu ko bu baax a baax te yàggal ko fi lool di ñaan Serigne Abbas Mbacke tamit yàlla bàyyi ko fi baax a baax ak kilifa yi fi teew yépp di nuyu sama Serigne Serigne Serigne Mbacke moom suñu soamay ndax man maa ngi nekk tali suñu soamay moom la ma tuddee ma dëkk fii ci Darou Mouhty sooy ko dara muy Touba Mérina may nuyu tamit ñi ma àndal ba ñëw fii muy docteur ba di sama docteur bu may siiwul fële ci Touba di nuyu tamit jaaje bi ma bokkal di fajoo doo fa ca hôpital man loolu fas yéene def jalis di nuyu Mandela Kamé ak fay bi nga xam ne infirmier la ak Serigne Bassirou may liggéey ci hôpital Ndamatou comme ni ko daxa ba waxee rek waxtu bi dañoo xaw a jàpp waaye ñu gàttal rek feebar bi di nekk feebar dialyse mi ma dal depuis 2014 nekk feebar bu metti bu diis bu yàgg bu bari ay frais ndax du la dal rek nga daal am foo ko fajoo su la dalee rek da ngay daal dem ci privé bi di fay. weer wu nekk lu mu gàtt-gàtt nga fay téeméeri junni ak ñeent fukk wala téeméeri junni ak juróom benn fukk loolu nag yaakaar naa bëri ñu ko mën dundee fii yàlla na di ma dimbalee may nekk ci privé yi ba yàlla dogal ma ma am place ca Tamba gàddaay dem Tamba nekk fa ay at ba ni ma amee place fii ci juróom-ñaari machine nekk Touba te jamono ba ma ko fay am ak jamono bi tey bokkul ndax liste d'attente bi yaakaar naa ne daxa wax nañ ko léegi muy ñetti téeméeri doomu aadama lu ñu ngi taxaw di war a xaar pour faju feebar bii feebar bi nag nekk na feebar boo xaay bi bool góor bool jigéen bool mag bëggul ndaw ñépp la mën a dal ñu ñu ñaan yàlla rek yàlla bu leen ci barke borom daaru ndax feebar bu bon la feebar bu ñàkk kersa la ndax lépp lu amoon ci àdduna rek da ko jaay li say mbokk amoon ci àdduna dañ ko jaay ngir nga mën a dund weer ba weer wi teel si kon loolu lu jar a bàyyi xel la ah yàlla na dogal fan yi ci gannaaw matul sax ay bis ñu doon teg xeer wu njëkk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni comme centre bi leen taxa ba wanoon léegi sëriñ Mountakha yëkkati fanweeri million ne moo ko ci tàmbale pour dimbalee ko ñi nga xaye ñoom la fer bi dal loolu tamit tax ba ñu tàmbali def centre ba fekk Matlaboul Fawzeyni joxe ca digal tamit lu ca waaye mën a def mu def ko ca jàppale malade yi nga xaye bi ñooy feebar bi dal ak ña nga xamante ni bii ñoom la dëlagul ndax daxab wax na ko léegi ci biir waxam chaque jour mu consulté te lu mu gàtt gàtt juróom wala juróom mën nañoo dugg ci liste bi xaar ñi ngay xaar pour am place pour fu ñu jëlisee ñun ñii mu dal tamit ñu dugg ci privé bi lu mu gàtt-gàtt weer wu nekk dañ def ñaar fukki junni suñu yaram weer wu nekk dinañ def ñaari fukki junni yoo xaay bi ndax garab yi nga xam ne bii moom lañ jënd mu mën a wàcc suñu tension bi ndax docteur wax nañ ko léegi ci biir waxam bu la feebar ba xasee daal mënatoo am tension bu normal toujours da ngay naan garabu tension yu cher yu gën cher da ngay tamit na am piqûre yoo xam ne koy jënd mu mën a dëgëral sa yax sinon damm daf lay yomb yaxit bi day métti ba bëccëg ak yeneen i garab ak yeneen i garab yoo xam ne ko jënd kon loolu ak analyse yoo xam bi ci la docteur bi mën a sukkandiku ba xam sa état de santé fan la toll loolu moo ñu dal ñun nga xam ne ñooy faju faj hôpital Matlaboul Fawzayni ñuy ñaan képp ko bi tamit yaa ngi dégg suñu kàddu nga bàyyi xel ci feebar bii lii ñu def fi dajale ko daal monsieur am solo la tey jii ma am mbégte taxaw fii sama askan di ko waxtaanee ndax dal na ma te bëggutumaa gis ko mu dal te fu ne taxaw naa fa di wax feebar bi kon tey su ma taxawee darum si nga xam ne moom laa yaakaar di leeral sama askan ne leen feebar bi nii nii demee naa am mbégte bëgg naa ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax docteur wax na am solo dem leen kër docteur ngeen seet seen rein yi fu toll ndax feebar bi amul nen nu mu lay mën a wane lu may gàññal la ba pare bala ngaa xam ndax feebar bi fu mu toll la ba pare kon na ngeen dem docteur ngeen xoole seen rein yi nu mu fu mu toll garab tamit ni mu ko waxee bala nga koo jël nga xam garab bi garab ban façon garab la garabu tubaab su baaxee baax na waaye su bonee poison la loolu war bàyyi xel la bu dee garabu olof kenn du ko mën a weddi mais dosage bi doo fu mu toll ndax man mi di waxee ma feebar sot dal mais weccu di ma fekk am seen nag damay xëyal di naan nandu damay xëyal di naan te yooyu yëpp yu weexoon la nekk de maa ngi gën a dolli sama bopp tooke yi loolu na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xam naa ko waxtu bi dafa euh, xat te waxtu doogu bi ngi bëgg a jot timit ma jox sama mbokk mi ngi xaay mooy jaaji njaay mu timit mu wax ci ay kàddu ni ngeen ma bàllax salaamaaleykum wa rahmatullah axusu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk jullit yi moo ngi leen di siyaare bu baax kenn ku nekk si tur ak sant di leen xamal ne waaw xam nga feebar bi moom ni ma dale woon mooy tànk yu neew yi la ma dale woon waaye boobu xaw ma ko woon am naa man lu mat ñaari at te man xaw ma ko léegi bi sunu borom dogalee sama tànk di neew yi sama kanam gi neew yi mënuma noyyi noyyi koo xamante ne gu àgg la ma ñëw ci hôpital Darou Mouhty bi ñoom itam ñoo ma a def consulté bu mu jàgg ñuy jàllale ma Touba bi ma demee Touba amu foofu place ñu indiwaat ma euh, hôpital Darou mu ñëwee ba Darou ñu jàllale ak ñu euh, génnewaat léegi ñu yóbbu ma ku ñu wax maam Thierno nekk Looro foofu kooku moo moo xam sama feebar léegi bi ma consulté xamal ma ne ma yow mii sa feebar bi hôpital bu ndaw du la faj say boo nga dem Dakar boo demee Fann léegi naa la bindal kayit boo demee Fann nga joxe ko foofu danañ la wax fi nga xamante ne foofu ngay fajoo léegi bi ma defee noonu ba pare euh, ñu yebal ma ci benn naar bu nekk fan naar boobu moo xool sama feebar xam ne man mi dama war a jalis mu yebal ma clinique bu nekk kudd moo kudd ñoo jaakaaloo clinique asphal foofu laa nekkoo doon fay booba nag aw ma woon place Touba maa ngi doon fay séance bu nekk euh, juróom-ñetti junni laa doon fay léegi bi yàlla dogalee ma ñëw Touba daal di inscrire wu daal delluwaat Dakar di fay foofu di jalis jal bi mu ñu daan may ne ma am nga place léegi bi ma ñëwee nag Touba foofu laa amee place nag di di jales ah, li nga xamante ne moom laa ci doon rek mooy kenn ku nekk rek na doon sa docteur bopp su ko defee ñu dem xool euh, feebar bi feebar ba xam mi mi ngi ñëw wala ñëwagul ndax euh, ndax li li nga xamante moom moo ngi koy joxe ñu ngi koy lekk ndax mooy xorom seeg ay jumbo yeeg yàpp duuf yeeg yooyu yépp maanaam day day day day indi ay ay feebar yoo xamante ne maanaam feebar roñoo lay doon kon kenn ku nekk rek war ngaa mën a dem su ko defee nga nga euh, xool sa roñoo ba xam Euh, feebar mi ngi ñëw wala ñëwagul ndax sëñ bas doon na wax keroog bi ñu texee nee na fajoo benn dërëm moo gën faj téeméeri téeméeri dërëm kon loolu doon na loo xamante ne nit ñi war nañ cee eh, war nañ cee eh, jóg bu baax di sant ñoo xamante ne rek suñ mel ni suñ Fallou Mbacke may maa ngi koy sant baax ak suñ Badloo mu léegi ndax ñoom itam su ma demee ba am loo xamante ni maanaam ordonnance la mun ma ko jënd bari na ñoo xam ne si waa Daaru Muxti mi dañ ñi ngi may jàppale ndax ordonnance yi xaw naa xaw naa seer lool ndax piqûre boobu tamit mënuñu koo ñàkk bañ jël ndax moo lay may sa taux de bi bañ a wàcc loolu tamit lu ci am solo la ndax faj mi xaw naa seer fi mu toll waaye nag euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ku mel ni waa Darou Mousty moom boo leen amee yaakaar naa doo tiit ci dara kon maa ngi sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla defe leen jàmm ak tawfeex dara yeey borom daal moo fi jërëjëf. Mouhamed Dahaba ci exposé bu am bi nga xamante ne def nga ko Eh, dañuy njëkkante waxtu bi rek ndax eh, docteur Diong mi ngi fi te moom tamit war na am na ay taxaw seetlu yoo xamante ni incha allah dana ko def ci waxtaan wi xam naa ne ñu jégalu mbokk yi ci yenn question yi ndax xam naa ne temps bi duñu ko may pour ñu tontu ji dañuy jox docteur Diong rek su ko defee moom mu def taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la si doon waxtaan. jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di jiital si yóbbu bi suñu Mountaga Bassirou di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ci ànd ak wér nag noonu sëñ Abass Mbacké moom tamit mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ak euh, njabootu borom daaru génn euh, ñu ngi am mbégte dellu si waat fii jéem waxtaan ak askan bi si feebar boo xamante ni euh, jégg na dayo balaa boobu ñu jaajëfal ñu yore organisation bi di jaajëfal tamit euh, docteur Mouhamed Taha Ba si waxtaan bi di ko rafetlu duñ mën a dellusiwaat si li mu wax yëpp waaye fi ñuy gën a bàyyi xel mooy si wàllu fagaru ndaxte fagaru moo gën faju te dégg ngeen li fi wax feebar bi boo bëgg a li muy laaj si xaalis dafa bari te ñëpp mënuñu ko te mataluñu ko su ko defee ñu dellusiwaat tuuti si li mu doon wax si njariñu roño roño nag mooy li segg ndox mi nekk si suñu biir yaram comme ni mu ko waxee salte bi da koy génne li si baax mu bàyyi ko si biir yaram bi euh, feebar bi tamit wax na ko li si gën a bari mooy doo ko yëg da ngay dund ak moom ay at doo ko yëg waaye nag am na mandargal boo xamante ni mooy njëkk a feeñ mooy coono bi nga yëg ne yaa ngi sonn moom la ñuy wax asthénie daanaka mooy signe bu njëkk bi laata ngay gis yeneen mandargal yu ñëw kon loolu aussi mën nañ si bàyyi xel ku yëg ne yaa ngi sonn yenn coono yoo xamante ni euh, méngawut ak effort yi nga def su boobaa tamit mën nga jege béréb hôpital ñu saytu sa yaram. beneen bi tamit wax na ko mooy liggéey gën a indi gannaaw bu mu ko mënee doom wax na ko euh, diabète ak tension ñoo gën a bari ak tamit garab yi ñu jëfandikoo moo xam gabar garab bi ñu bind hôpital rawatina nag garab bi nga xamante ni si mbedd yi leen koy jënd si wàllu boobu nag foofu li ñu fay mën a wax mooy li ñu yàgg wax boobu ba léegi wàllu tension ak wàllu diabète mooy ñuy fexe booy li ñuy lekk ñu sell fexe ba forom si bañ a bari fexe tamit ba suukar si yem fexe tamit ba dëwlin bi ñu yemale ko kon loolu la ñuy wax manger moins salé mooy sucré moins gras tubaab bi loolu la koy wax kon loolu suñ koy def tamit euh, yàlla mën nañu jàppale beneen bi ñu mën a wax tamit mooy tàggat yaram tàggat yaram dafa am solo ginnaaw bu nu lekk ba pare ba dallu il faut que ñuy tàggat yaram tàggat yaram nag ñëpp mën nañ ko def ku si nekk ak sa doole fu mu toll bu dee si wàllu mag ñi il faut que ñuy ñuy dox bis bu nekk gën kaa néew war ngaa mën a dox 30 euh, minutes 30 minutes moom maanaam da ngay def 15 minutes aller nga defaat 15 minutes retour loolu moom suñ koy def tamit yàlla mën nañu jàppale euh, feebaru roño bi du ñu gaaw a dal beneen bi tamit mooy ñi nga xamante ni am nañ ñeent fukki at romb ñooñu nag euh, moom ñooñu la feebaru tension ak feebaru diabète gën a yeb ñooñu war nañ at bu nekk ñu jege hôpital ñu saytu seen yaram moom docteur mi ngi ko doon wax mooy li ñuy wax bilan boo ñëwee ñu seet la natt sa tension xool yaram bi ginnaaw loolu tamit ñu bind la ay analyse yoo xamante ni danga koy def ñu xam fan nga féete si wàllu tension bi fan nga féete si wàllu suukar fan nga féete tamit si euh, wàllu euh, roño bi kon loolu aussi am na am am na solo euh, beneen bi wax nañ ko mooy automédication automédication mooy danga am lu lay métti rek nga jékki-jékki jël benn garab wala diw bindoon leen ko garab ginnaaw bu mu gisee ne lii moo ko daloo bopp bi métti yow tamit nga dem jël garab googu di ko naan ah, loolu aussi nekkut nekkut lu gën euh, nekkut lu gën donc euh, yeneen yi aussi wax na ko mooy euh, toog benn place mooy li ñu doon wax rek mooy tax il faut ñuy tàggat tàggat yaram toog benn place moom bari na. da ngay dugg oto wàcc oto dem sa kër daal di toog loolu tamit su xeetu euh, toog sur place mooy sédentarité sédentarité tamit bokk na si li mën na indi jafe-jafe yooyu su ko defee daal si tënk yaakaar naa ne bu góor euh, góorgóorlu si wàll boobu man maanaam tàggat yaram bi euh, sellal li ñuy lekk ak li ñuy naan aussi am na solo su ko defee yàlla mën na def feebar bi ba ñu sonal lu bari kon ñu ngi delluwaat rek waaw xëy na ñu bàyyi ñu bëgg a am ñu nuy laaj euh, ñu jox leen kàddu gi dañ doon jéem a gàttal rek résumé euh, parce que mën ñu waxaat li ñu fi wax waaye li am solo mooy si wàllu fagaru bi euh, wax na tamit si wàllu organisation yi maanaam relais yi bëgg nañ tamit ñu tàggat leen su ko defee ñoom tamit ñu mën a dugg si gox yi di jéem waxtaan ak askan bi su ko defee loolu tamit dina am solo kon loolu aussi ñu leen di xaar. Euh, si programme boobu doore dina am solo beneen bi tamit wax nañ ko mas nañ fi def euh, waxtaan bu mel ni jëmale ko si fajkat yi moom la ñuy wax euh, EPU enseignement post universitaire pour xamal leen lan mooy feebar bi nan la ñuy fexe ba moytu ko ak boo ko amee fan nga mën a jaar bu faju loolu tamit fajkat ñi fi nekk si district yëpp defal nañ defal nañ kon li des mooy ñu gën di waxtaan ak askan di yokk message yi su ko defee yàlla mën na def mën na def sutu kon ñu dellu leen kàddu gi su amee ay laaj xam naa du bari ñu jëm si indi ay ay ay ay tontu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, jërëjëf euh, Mouhamed Diong docteur Mouhamed jong xam naa ne laaj yi moom bari na lool dañ ciy jukki yenn rek su ko defee euh, docteur man cee tontu incha allah ñu njëkkante waxtu ndax li des waxtu xam naa ne dafa bëri wut jërëjëf mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax dina sant ci turu muassasatul Wafa bi xuquq liimaan di sant docteur Jongo ak ñi ngeen àndal ñëpp di rafetlu waxtaan wi di wax ne bokk yi bàyyi nañ ko xel lool ndax boobu ba léegi sama téléphone a ngi sone ay mbokk yi di wootee fu sore sore di dugal seeni laaj kër Mandoumbe dëkk yu bëree bëri ay laaj nga fay jóge di ñëw loolu day wane ni bàyyi ko bàyyi xel waxtaan mbokk mi da doon laaj ni jaliis mooy lan dëgg dëgg dëgg nan lañ koy defee moom loolu la doon laaj. kon donc euh, maa ngi rafetlu laaj bu sëñ bi wax mooy jalis la la mooy euh, nan lañ koy defe parce que euh, lu ñuy wax rek jalis. avant ngay wax dialyse da ngay wax roño roño bi su dee moom mooy sëggikaayu deret bi su dee sëggikaayu deret bi am na jafe-jafe salte bi day nekk ci biir yaram bi donc dialyse bi mooy day remplacer day machine boo xam ni moom euh, lu roño bi nekkoon di liggéey moom loolu lay nekk di liggéey donc lépp loo xam ne ni tilim na salte la bu nekk ci biir yaram bi loolu machine bi mooy génnee salte bi raxas ko boo raxas deret bi ba mu set comme ça nit ki mën a dund comme comme yeneen nit yoo xam ni amuñu problème mu te machine bi soo si soo nekkee si machine bi ñetti waxtu ba juróomi waxtu ngay def si si machine bi mu seggi sa deret bi yépp ñaari fan yu nekk da ngaa war a ñëw ñëw nga def sa jëli sa giiru dund mooy si semaine bi ñetti yoon nga ko war a def pour nga nekk nit bu vraiment bu normal jërëjëf docteur mbokk mi nee na déglu na sa waxtaan bàyyi na ko xel nee na feebar yi da nga wax ni moom dafa mel ni ganu kaña la nga xam ne balaa bala ko nit ki yëg rek day fekk ni day mel ni gañe na ko mu doon laaj yan màndarga mooy manifesté wu ci nit ki pour mu yëg ni moom feebar boobu mu ngi mi ngi dox ci moom yan màndarga xam comme lu ñuy wax rek que euh, feebar bi euh, feebar kaña la donc amul benn man na nga rek boo xam ni di lii di nga mën a wax nga ne lii kii am na problème mu roño comme que feebar bi dafa jóge le plus souvent euh, lu ñuy wax problème mu tension problème mu diabète donc amul benn signe boo xamee ni lii di nga wax nga ne kii am na problème roño waaw wala déet mais comme li ñuy wax rek teel a dem saytu sa yaram moo gën si ñëpp muy mag muy xale muy muy surtout mag yi docteur John wax na ko à partir de quarante cinq ans at bu nekk da nga war a dem xool d'abord sa yaram ñu xool sa tension xool sa sukkar xool sa roño seet ndax am nga jàngaro bi waawal wala soo ko amee ñu teel ko faj soo ko su dee amoo ko ñu wax la ne ah war nga yëngatu war nga tàggat sa yaram ak affaire demee noonu mais munoo wax nga ni nit ki am na lii rek lii problème roñool déedéet mun nga wàcc mu nekk problème roñool sa bopp mun na metti mu nekk problème roñool lépp loo mun def mun na nekk problème roñool jërëjëf mbokk mi itam fu sori la wootee di teewlu waxtaan wi mu ni comme feebar bi moom day loo xam ne ni nga ko waxee day day day day meras nit ak i bokkam léegi kum dal nan la mën a fexe ba gouvernement bi jël ko dugal ko ci ci list boobu yan yoon la war a mën a jàpp pour mën cee dugg. waaw donc xam naa euh, euh, sëriñ bi xam naa moom dafa doon wax xam naa presque affaire gratuité xam nga gratuité euh, gouvernement bi depuis juróomi at wala juróom-benn at dafa wax mu ne jalis bi dafa gratuit mais jalis bi dafa gratuit mooy si public bi. mooy si hôpitaux gouvernement bi du privé mais gratuité bi ça veut dire que donc place su dee exemple machine yi machine yi machines yi su dee fees na fees na soo amul place amoo place te te comme que feebar boo xamee ni euh, mara day taal day taali euh, ku xas ba nekk locataire machine bi tant que faatu woo wala tant que voyagé woo doo am place donc feeb nit ñi dañuy gën a bëri donc foofu pour nga am place léegi dafa jafe suñu la waxee fii rek Sénégal pratiquement mën nañu wax euh, quinze mille malades yoo xamee ni ñoo ngi am jàngoro bi te si quinze mille malades yooyu pratiquement trois mille malades rek ñoo ñooy def dialyse ñooy def dialyse si si si gouvernement bi donc euh, mooy si hôpitaux publics yi mais ñeneen ñëpp si privé bi lañ dem te privé moom pratiquement pour nga dund weer ak weer su lu mu bon bon bon genn wàll million ba million ak lu teg. da koy pour nga dund weer ak weer soo ko amul mar d'état jërëjëf docteur laaj yi bari na lool lool waaye waxtu yi moo mat sëkk ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman suba ci alxames ji ñu ngi dalal Cheikh Mahamadul Murtada Touré muy waxtaan ci dig diggu doomu ci xalaatu Serigne Touba yi moom lay moom lay def suba ci moom lañu war a dal suba salaamaaleykum Kahve wala meew. Meew. Ah,